a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu ta'ala fi suurati sharh kon ñu ñëw ci suuratu sharh saar bii nag makkiya la mooy makka la ñu suñu boroom ne bismillahi rrahmaani rrahiim ci turu ñu boroom mi fees del la yërmande lay tàmbalee te yërmandeem yaatu saar bi ñu génn woon di suuratu duhaa il imaam ibn abbaas dafa jële ci ki nga xam ne mooy sayyidina ubay ibn ka'b radiyallahu anhu mu ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moo ne ko woon mu suuratu duha nara jàng sharx mu ne ko ba mu jeexalee duha mu ne ko kabbaaral waxal allahu akbar loolu jële nañ ko tamit ci jàngkat yu mag yi moo tax al imaam ibn kathir rahmatullahi alayhi moom loolu ne moom it jële nañ ko ci moom moo tax ngay dégg yenn jàngkat yi bu mu jàngee diggante suuratu duha ak suuratu sharx nga dégg ñu naan allahu akbar walillahi alhamd mooy façon wax yooyu ndax loolu nga xam ne loolu la ñu jële ci mawlana ibn abbas mu jële ko ci sëriñam di al sahabi wal jalil al imaamu ubay ibn kaab imaam fil qiraa wal qur'aan alayhi ridwaanullah ne kon alam nashrah naka sadrak suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax leeraluma la sa dënn wa wada'na anka wizrak ñu teggil la la naroon a nekk bàkkaar ci yow ñu daal di koy teggi alladi ba nga xam ne bu doon ne daloon na la de anqada day doon diisal zahraka sa gannaaw ndax kat dangay xam ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom moo maasuumuuna lañ mooy ne loolu ci fondement ngëmu yàlla la mooy ne ñoom du ñu def bàkkaar c'est impossible suñu boroom moo leen wattu ci ñuy def bàkkaar wa rafaanaa laka dikraka ñu daal di yëkkati sa tur yëkkati sa tudd yow alayhi salaatu wassalaam moo tax comme le Seydina Hasan ibn Thabit waxoon ne wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu mu ne kon nag suñu boroom mooy ki fett ci turam moom suñu boroom la utal yonent bi alayhi salaatu wassalaam tur ngir màggal ko ngir wane ki mu doon waaw mu ne fadul arshi boroom arsh mooy mahmud moom la ñuy sant saa su ne ndax moom mooy alxamid ki sant lu boppam ci lu njëkk nit ñi di ko sant wa hada kanta suñu yonent bi muhammadu mooy sayyidina muhammad mooy ki dàq sant ci kaw suuf waaye mooy ki ëpp tamit ginnaaw borom bi moom lañ ëpp lu ñuy sant tamit ci kaw suuf allahu akbar kon nag moo tax mu ne comme beneen bi wax ne rek moo tax ida qaala bu waxee ki nga xam ne al muazzinu ashhadu moo ne comme bi nga xam ne rek kiy nodd bu ne ashhadu an la ilaha illa allah suñu borom bañ na lu dul fii turam kese lañ ciy teg muy ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ñu seedee ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg daal da moom ñàkk koo jaamu di ay lor ku buur yàlla turu keneen kum fi teg mooy sayyidina muhammad mi wa ashhadu maa ngi seede anna muhammadan kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdu jaamam la wa rasuluhu ta ndawam la kon moo tax mu ne war a faa naa ñu yëkkatil la la ka ñeel la zikraka sawtu sa tudd fa inna ma'al usri yusra yëgal leen na nag inna ma'al usri day ànd ak coono ak mettit gu ne yusran ak yomb yombal inna ma'al usri yusra suñu borom waxaat ko mooy ne moo jafeñ jafeñ goo gis yomb yomb yu bari la borom bi def ci wetam yow jullit bi boo ko xamee fa ida faraghta fansab mu ne kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo paree ci sa julli yi ngay def fansab na nga góorgóorlu ci bari looy ñaan sa borom di def ay actes yoo xam ne ay ay jëf yu lay gën a jegeel sa borom ginnaaw julli gi am na yeneen yoo xam ne dee ko def wa ila rabbika farghab waaw te ci sa boroom dong dong dong dong mooy del toroxlu ci sa boroom pour moom dong bismillahir rahmanir rahim suñu boroom nekk dem ci suuratu tiin mu ne kon wa tiini bismillahir rahmanir rahim saar bi it saar la yoo xam ne ci Makka la wàcc am nañu ne tamit dina la wàccee kon nag ñu ne bismillahi suñu boroom ne ci turu Allah arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne wa tiini maa ngi waat ci li nga xam figue wa nga xam ne mooy l'olivier muy gi nga xam ne garab gi nga xam ne ci la ñuy jëlee diwu diw yooyu di duli di diwu olive wa tuuri siiniina maa ngi waat tamit ca montagne goo gële di tuuri siiniin nga xam ne mooy montagne ba suñu boroom feeñoo woon ki nga xam ne mooy sayyidina Muusa ibn Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam fa la ko joxe woon li nga xam ne mooy mission bi ne ko idhab ila firawna innahu tagha Firawna ndax moom kat dépassé na borne yi de wa haadal baladil amin mu ngi waat ci montagne boobale wa haadal baladil amin suñu boroom di nga waat ci dëkk bii nga xam ne bu sécurisé bi te am kóolute muy makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ana lu tax boroom bi wat mu ne la laqad xalaqna na insana fii ahsani taqwim dëgg-dëgg ñoo bind doomu aadama bi fii ahsani taqwim yemale ko ci ginu gën a rafete summa ginnaaw gi nag radadnaahu ñu delloo ko asfala saafiliin mooy ne nit ki day am doole màgg nekk ku am dool lépp mat mu yëg boppam waaye suñu borom nee na bu ma ko mayee dugg gu gudd maa koy yóbbu ba mu nekk asfala saafiliin li gën a suufee suufe nga xam ne day mujj ba daanaka bu ñu ko jàppoowul dootul jóg wala sax mu dem ba même buñ ko jàppoo te mënatul a jóg waaw waaye kooku nag mooy bu kooku surtout yéeféer bi moom bu melee noonu mooy mbiram yàqu na ndax mooy kon dafa moom daal dafa màgge ci mooy yàlla màggete ci mooy yàlla mu ne illa alladina amanu ba mu des nag ñi nga xam ne amanu gëm nañ te dëggal wa amilu saalihaati te ñu doon jëf-jëf yu baax falahum ajrun ghayru mamnun ñooñu ñoom dañuy am dag euh, pay goo xam ne mooy du dox mooy nit bu nekkee ci ndaw nekk ci jaamu yàlla bu demee ba mënatul ndax mage ndax ay atam yu yu poussé yamu manul woon a def ci diine ji comme bu doon ku doon naafila bari lu doon jàng alxuraan yooyu yëpp bu ko mënagul ndax dafa mage kooku suñu borom da koy fay comme si ba mu nekkee gone doon ko def ak ba mu nekkee ki nga xamante ne nii ci diggu dooleem la dee mu ne ko famaa yukadibuka ba'du biddiin waaye yéeféer bi ginnaaw bi ma la xamee ne maa la defaral lii yépp xéewal yi may la kattan waaye may la nga dund bu dee guddal naa saw fan ba delloo la ci asfala saafiliin ki la defal lool noonu yépp dee la nga doon dund ta faatu la waaye kooku moom famaa yukadibuka ana lan moo la weddiloo baadu ginnaaw lii xam-xam bi bi diini ci bésu bay ba waay nekk bés dina jot ñu war leen a euh, atte fay leen alaysa allahu ndax buur yàlla nekkul bi ahkamil haakimiin ki nga xam ne moo daqa atte ñii atte bu keroogee di xam ne buur yàlla du tooñ kenn